بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi leen di nuyu bu baax a baax di dellusiwaat ci azkar yi nga xam ne moom la ñu baaxoo di ànd ak bokki jullit yi euh, tey jii ngi mm, indi ñaan goo xam ne alayhi salaatu wasalaam euh, mi ngi ko jàngale ci bu fekkee nit ki day nelaw ba yàgg mu yëg mel ne koo xam ne mi ngi walbatiku ci guddi gi saa su walbatikoo fekk booba euh, yéeg na ne nelawut cent pour cent mu wax lii ndax lii moom kuy nelaw mënta wax léeg-léeg da yeewu ci guddi gi di xalangu di tuxoo ci barab di jàllaat ci beneen barab ci la daan jàng ñaan gi la ilaha illa alwaxidu alqahar rabu alsamawati wal ardi wa ma baynahuma alazizu algafar loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu masaana walbatiku bàyyi koo ci ak wet jamaat genn wet ci guddi gi ni ko alimam ahmad alimam hakim wérale alimam zahabi itam dëppoo ci ak moom boo xoolee ci saxiixul jaami da nga ko fekk mu ne amul benn buur boo xam ne yooyoon a jaamu lu may yàlla kenn koo xam ne yeyoon a jaamu ci dëgg lu may yàlla yàlla moomu mooy alwaxid mooy kenn ki nga xam ne alqahaar moo not ñëpp ndax xam ngeen ne e, not gim not ñëpp moo tax ñëpp mën a e, nekk di nelaw ci jamono ji rabu samawati wal ardi borom asamaan yi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi al aziz mooy aji not gi te kenn nutu ko al ghaffar mooy aji jéggale ji loolu alayhi salaatu wasalaam bu ma faana wal batiku ci guddi gi la koy jàng euh, nu indi itam ñaan goo xam ne bu nit tiitee ci ay nelaw ak ku ñu nattoo mel ne da nga wéet daal nga di ko wax a'uudu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqaabihi wa sharri ibaadihi wa min hamazati shayaatini wa an yahduruun a'uudu maa ngi muslu bi kalimatillahi ci baati yàlla yi nga xam ne at tammati dañoo mat sëkk moo xam kalimaat kawniya yi la wala kalimaat sharciya yi maa ngi muslu ci baat yàlla yooyu lan laay muslu min xadabihi ci merum yàlla ndax merum yàlla mën naa jur nelaw yu ñàkk a neex wa iqaabihi ak mbugalum yàlla mbugalum yàlla it mën na caa bokk nattoo nga bañ a nelaw wala nelaw ya nga cay tiit wa sharri ibaadihi ak ayu ay jaamam ndax ci jaamam ñi am na ca ñoo xam ne mën nañoo tiital euh, nit ka ca nelawam ya moo xam ay rab la wala yu mel noonu wa min hamazati shayatin ak jax-jaxali cheytaan yi wa an yaxduruni ak ñu may teewal kooku boo demee ci saxihu tirmidi da nga ko fekk euh, li ñuy jàngalewaat mooy ko xam ne da ngaa gént lan moo la war lan la ci yonent def sallallahu alayhi wasallam kooku day ñetti yoon lay tafli ci wetu càmmooñam ñetti yoon lay tafli ci wetu càmmooñam loolu imam muslim moo ko génne yàpp bi ci wetu càmmooñam ñetti yoon ñaareel mooy na muslu ci yàlla musul ko ci seytaane ak ayu lim gis ci ay nelaw mu def ko ñetti yoon a'udhu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'aytu a'udhu billahi minash shaitani rajim wa min sharri ma ra'aytu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'aytu kon nga muslu ci yàlla musal ci seytaane ak ayu li nga xam ne moom nga gis am nit mën naa gis ci ay nelaw lu doy waar lu yéeme yéeme ñetteelu li ko war mooy mu bañ koo nett li kenn bu dee ak gént goo xam ne daa doy waar lool mu bañ koo nett li kenn léeg-léeg di day xëyit di nett li gént goo xam ne day doy waar loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale jàngalewu waaye nag ba tey bokk na ci li ko war mooy bu fekkee daa am wet gu mu tëddee woon mooy wet gi nga xam ne bi mu yeewoo nelaw yi yëg ne daa gént lu rëy rëy wet googu na ko daal di soppi daal di wet googu juróomeel bi li ko tax li ko war mooy bu mënee jug julli euh, su fekkee ne bëgg na ko rek moo tax ñuy wax su ko dee jug julli mu jug julli lii daal mooy yi nga xam ne moom lañ doon jàngale ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko allahu taala alam عن الخلاق في السياق عن ندب وصدق ولا